nga ne fa naan non bon waaye da ngay waaru bon ba ñu tëj buntu ba nag voilà ñu daal di koy tëj suñu borom daal di koy tëj nga am sérieux problème ngir defati loolu waaw mel ni yow dañ laa dëddaleeg lu baax noonu ngay mujjee waaw noonu ngay mujjee ndax lan buur yàlla moo lay mbugale le fait wuyu woo ba la woo ba la woowee. waaw te noonu la lay woowee du taxaw naan la sama jaam ñëwal comme ni ñu wax léegi déedéet da lay wuna da wan di la ubbil bunt yiw waaw boo jëful nag moo tax loolu ku ne mën na koo seet waaw <laughs> mu ne loolu nag dootoo ko man dootu ko jàppandal muy muy muy muy wuyu mooy di def di répondre bunt yooyu ubbeeku ci kanamam te bu ci tëju du ubbeekuwaat mu ne qaala taala suñu boroom mu kawe mi subhaanahu wa taala nee na yaa ayyuha alladina aamanu stajibu lillahi wa lirrasul ida daakum lima yuxyikum wa'lamu anna allaha yaxuulu bayna almar'i wa qalbihi Allah mu ne yaa ayyuha alladina aamanu e yéen ñi gëm yàlla istajibu wuyu leen lillaahi ñeel buur yàlla wali rasuuli ak ndawam bi sallallahu alayhi wasallam ida daakum saa buñ leen woowee ndax ñoom duñu leen woo lulul lima yuhyikum ci loo xam ne moo leen di dundal waaw waalamu te ngeen xam ne anna allah buur yàlla yaxuulu mooy dox diggante baynal mar'i diggante nit xi wa qalbihi ak xolam waaw loolu mooy li wax léegi rek aaya bi loolu mooy istajibu lillahi wa lirrasul wuyu leen buur yàlla bu ngeen déggatee jëf ju baax ji suñu boroom di digle te nga man koo def ngal la waay defal bu fi nekk naan tas taswif bu mu la bu ci duggu on verra plus tard on va bon euh, reporter beneen yoon xam naa dina baax du baax jëlee waaw moo tax bunte yiw bu ubbeekoo yow bul taxaw rek naan moo on verra déedéet waaw koo mën a jàppale ci dara jàppaleel buntu yiwa ngoog boo gisee loo xam ne sa wax jàpp nga ne boo ci waxee mu defaw bul naan moo xaaral moo nañ bàyyi ba beneen yoon déedéet ndax buur yàlla lay woo noonu naan la wuyul istajibu wuyu leen lillaahi ñeel buur yàlla wa rasul wa ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam ida daakum bu ñu leen woowee lima yuhyikum ndax ñoom duñu leen woo lulul ci li nga xamante ne nii mooy lu leen di dundal gis nga nag bés bu ñu leen woowee ñëw ngeen nag ah ñu ubbi la bunt yi u ñëwoo duggal ci buntu xayraat yi ah abwaabul xayraat yi dugg leen ngeen bay waa la moo xam leen nag anna allah ko buur yàlla yaxuwlu mooy dox baynal mar'i diggante nit ki wa qalbi ak bu bëggee defaat loolu waaw lu baax loolu la mu ne fii rëccu waaw lool suuratul anfaal aaya 24 mu ne waqad sarraxa allahu subhaanahu bi hada fi qawle mu ne te buur yàlla wax na lu leer ci waxam gi mu wax ci beneen aaya bu nekk suuratul an'aam wa nuqallibu afidatahum wa absaarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra nee na wa nuqallibu ñuy jàllar bi ñun borom bi subhaanahu wa taala afidatahum seen xol yi wa absaarahum ak seen bët yi kama lam yu'minu ba ñu nga xam ne dañuy mel ni masuñoo kama lam yu'minu bihi mel ni masuñoo gëm lii nga leen di woowe awwala marratin te bu njëkk euh, euh, euh, bu njëkk ba mooy gis nga gaa yi nga xam ne yeneen ma ne saab bari na ñoom daloon kuffaaru Quraysh yu mag yu bari ñi alku li leen alak mooy taswif parce que ñoom bi neen yonent ma lay saab-saab njëkk woo xam ne ñu la alaysa hum alladhina kanu yusammunahu bil amin est-ce que du ñoom ñoo ne woon laata mu leen di woo ci lim leen woo moom alayhi salaatu doon ko woowe al ki nga xam ne mooy ki jub mooy ki nga xam ne mooy ku wóor digne confiance du ñoom la woon ñoom la woon léegi as-saadiqul masduq ki nga xam ne mooy ku dëggu ki te ñu koy dëggal du ñoom ñoo ko tudde woon ne moo leen gën a moo leen gën a moo leen loolu lépp mais woo leen ah di leen jële min tarka ibadati l awthan ila ibadati llahi wahdahu subhanahu wa taala gaa yi nga gis ñenn ñi ah ñenn ñi dañ doon wax naan bon ah ñun mënuñu la bon j'ai des ba génn àddina ci ci ci noonu xam nga arab yi bari ci arab yi ñoo xam ne doonuñu dañ doon doonuñu dugg ci lislaam ña wax da'u muhammadan wa qawma sallallahu alayhi wa sallam leer na la am na ñoo xam ne faatu nañu ci kéefër waaw bàyyi leen Seydina Muhammad gi nitam buntu leer leer ci feeñ na ñu ne moo comme que daal ay ñoñam ñoo ko gën a xam waaye ñooñu sax gën nañoo sore mais ñii ñi mu gina dal mooy waa Quraysh waaw xam nga dangay gis exemple lii nii exemple Abu Taalib da ci da ci da ci da ci patan muy bàyyi Seydina Ali ibn Abi moom li nga xam ne waa Quraysh tout entière moo leen gën xam yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko yar moom la ko baayam Abdul Muttalib bàyyee woon mu gis ci moom lu keneen gisul même waa Quraysh li nga xam ne li ñu gis bari na mais xaaju la tolloo moom li mu gis même ñoom xam nañ ne dëgg la te moom it xam na ne yonent sallallahu alayhi wasallam li muy wax dëgg la waaye keroog ba mu koy woo yàgg na ko woo waaye ba bàyyi tëx bi di bañ rek ba keroog gis nga ni mu génn àddina xadiis bi ne Sahih Imam Bukhari bu Seydina Sa'id ibn al-Musayyib mu jëla ko ci baayam hein keroog Abu Taalib lan la yonent mi alayhi salaatu def na ko waxal kalimatan waxal benn baat rek boo xam ne moom laa lay in ñaanal intervention ëllëg ca sa kanamu boroom sama kanamu borom waaw buntu baa ngoog yàgg naa ubbeeku waaye moom li taxoon mu doon xaar ay kii parce que daa amoon ay obstacle muy waa Quraysh ñi nan laay def ñoom céey bu man man kilifa gu toll ni Abu Taalib waay waay bu ma duggee ci diina ju bees jii wan way laay ab ëllëg waaw waaye bu bunt ba tëjoo dafa mujj ne Abu Lahab Abu Jahl na ci weddi ak Abdallah ibn Abi Umayya waaw naan ko ndax danga fiy bàyyi sa diinay diinay Abdul Muttalib ji sa bàyyi ay waay sayyidu Quraysh nga bàyyi ko fi di topp diine ñii diine yu bees ba mujjee wax mooy ala millati Abdul Muttalib mooy faatuwul ci lislaam bunt ba tëju hmm? kon ah, ak li mu def lépp waaw ak li mu defal yonent bi alayhi wa salaam yi moo tax mu ne ko woon duma deñ di la ñaanal yàlla fekk terewuma loolu waaw dani ko suñu boroom di ko tere moom alayhi salaatu wassalaam waaw bari na ñoo xam ne dañuy rëccu occasion yu présenté woon defuñu defuñu ko ñuy rëccu ba mbir ma ba ba mbir ma wees ndax buur yàlla moom mooy jàllar bi xol bi yaa muqallibal qulub yow mi nga xam ne yaay jàllar bi xol yi yal na nga jàllar bi suñu xol teg ko ci mooy ñu lay topp ci di la jaamu di ut sa ngërëm azza wa kon buur yàlla wanu xallibu nee na man maay jàllar bi af itatuhum seen xol yi gis nga ma leen wanee leer ku ma fi wan leer wan la lislaam xujja yow it boo fi toogee jàpp di def lenn loo xam ne dafa wute njàngaleen yonent bi aleyhi salaatu salaam ah ñu indil la lu leer naññ muy sunna nga bañ koo topp parce lan bon inna wajadna abaana ala milla wala ala umma waaw ala umma ah parce suñu bàyyi lañ fekkoon ñuy def lii ñu nit ñuy def ni ñoom yawit na la leer ne mooy bunt yi ubbeeku na ci sa kanam boo ko saisirul boo mayul dootul présenté waat lu néew la mu ñëwaat man naa ñëwaat nag ndax buur yàlla laa kulli shay'in qadir waaye ñu ëpp du ñëwaat waaw wa nuqallibu ñu seen xol yi wa absaarahum ak seen bët yi yi nga xam ne seen xol yi ñu gise woon dëgg xam ne lii mooy dëgg gu tukkee ci yonent bi alayhi salaam lii mooy li nga xamante ne mooy sunnaam lii de mooy mooy wooteem gi mu doon woote seen xol yi jàpp ko xam ne lii la wa absaarum seen bëti gis ko suñu boroom nee na bu ñu nanguwul dëgg ga dama leen damay jàllar bi seen xol boo bala dëgg ak seen jàppoon dëgg ak seen bët yi gisoon dëgg kamaalam yu'minu bihi woon koo gëm te masuñu woon ko gis masuñu woon a gëm biram loolu moo tax murtad bi am bi waaw walla ndax ku mel noonu danger bi koy gën a gete mooy mu génn ci diine ji parce que day commencé di woyofal lépp mujj jàpp ne bon lii sax religion amatu fi quoi yii yépp gaa yi ko tegal seen bopp waaw ndax lan suñu borom moo jàllar bi seen xol yi ak seen bët yi kamaalam yu'minu mel li ma suñu woon a nekk jullit bi ci l'islam bii ñuy weddi tey awala mara lu jiitu woon tey waaw ca fois bu njëkk ba mu ne wa qaala taala te suñu boroom subhaanahu wa taala nee na fa lamma zaaxu azaaxa allahu quluubahum mu ne gaayaal ko beneen exemple gis nga gaay bañ jéngee wur yàllaa jéngal seen xol yi mooy wa iz qaala muusaa yaa bani li qawmihi yaa qawmi inni rasuulullah ilaykum waaw non non yaa qawmi lima tu'dunani ah waaye yéen saa yi ñooñ lan moo tax ngeen may lor waqad ta'lamuna te dëgg-dëgg xam ngeen anni man sayyidina Muusaa alayhi salaatu wassalaam rasuulullahi ilaykum ndaw yàlla laa ci yéen waaw mooy gis nga buntu buntu leer baa ngoogu mu ngi noonu buntu leer baa ngoog <laughs> bi mu nekk boo gis nga occasion jëf buntu yiw bu ubbeekoo nga bañ cee dugg buur yàlla bu ko tëjee doo ci duggaat da lay dëddaleek moom gaa yi Seydina Muusa wax leen mooy dañoo xam waqat ta'lamu moo tax ñoom yahuud yi dañoo xam ba pare weddi te loolu mooy mooy loolu mooy al juhuud kufrul juhuud vraiment mooy njomboxtalu weddi yàlla mooy damay xam ne lii may weddi nii la deme mais nag duma ko nangu ñoom noonu lañ defoon waaw moo tax ba ñu jéngee wëlli fi yiw buur yàlla jéngal seen xol yi waaw mu ne wa qaala suratu safi aaya 5 wa mu ne wa te nee wa maa kaana allahu li yudilla qawman ba'da id hadaahum xatta yubayyina lahum maa yattaquun mu ne suuratu tawba aaya 115 mu ne wa maa kaana allahu te buur yàlla newu fi te masula nekk te du deñ masula nekk masula deñ di bañ a nekk masula nekk moom borom bi subhaanahu wa ta'aala li yudilla di sànq qawman ay nit baada id ginnaaw ba mu leen gindee xattaa ba kera yu bayyina la leen di leerale lahum ñel leen maa yattaquun la nga xamante ne nii moom lañuy moytu moom lañuy ragal moom lañuy moytu waaw mooy buur yàlla wan la mbir yi wan la hein inna hadaynaahu sabila hein imma shaakiran wa imma kafura buur yàlla wan la yoon wi mooy boo ko toppul loo topp ak ndëngate la loo xam danga ko war a moytu mais nga fon nga foowe mbir yi buur yàlla nee na man duma seetaan aw nit ñu sànku ginnaaw hein ba ñu ba ba mu leen gindee lu dul mu leeral leen lañuy lañuy lañu war moytu waaw waaw mu ne lii nag wa huwa kathirun fil qur'an lu bari la ci al moo tax fii point bu am am am am solo la waaw boo seetloo même ci wàllu àddina yëfi àddina yi kese bari na nit ku tardé li la tardeel mooy ay buntoy opportunité yu bari yu ubbeeku sa kanam waaw nga naan non grawul quoi ah. non j'ai le le temps grawul bu dul tey di ëllëg rek mais les mais occasion yi ça se présente tout le temps ba nag mbir ya tëju benn yoon dootoo ci am dara waaw dootoo ci am dara loolu mel yi fi àddina day dal nit day dal nit waaw ndax taswif kon loolu nañ ci bàyyi xel lii mu wax lu am am solo la lii nag nga ne ma ban relation la am ak kiiw sëy naa Euh, Kaab bi dañ naan la relation bi mooy Seydina Kaab nee na radiyallahu anhu bi gaa yi bi nga xam ne ci la yonent mi saa saam gi di waajal ni nit ñi nañ waajal falaa nekk naan meete maa waajal ba ni muy génne mu génn di dem tabu saa bu ma xëyee ne mais te ma te ma gaaw waaye defar sama gëléem yi te dem waajal leen dem nee na noonu laa nekke mu àgg tabu may wax loolu bi wax loolu naan te ma def tay suba tay suba saabu ma demee bay def ba ko saa bu ma demee bay def ba ko ba nag ni nga xam ne ci laay dégg ñu ne ma yonent ba saa saa ma ngi retourné mu ne ma nem boobu sax au lieu ma dem ma ne fanaan tay suba tay suba ba mu leer ma ne nee nañ ma nag suba nag lay agsi ci dëkk bi nag waaw ay àddina bi yépp tourné sama bopp bi kay loolu mooy lii mooy gis nga bunt ba ubbeeku woon na nan la bunt bi ubbeeku woon nee na masumaa gina nekk en forme gina am doole dina am am naa ñaari gawar ñaari géléem yu ma yor yoo xam ne yu ma mën a ba fekke ci xare bi yoo xam ne masuma loolu masu mooy occasion mel noonu masuma ko am masuma am bu mel noonu masuma am santé bu mel noonu ngir fekke ci xare fekke xare mooy buur yàlla ubbil ko bunt yooyu yëpp yonent ma lay saar saam woote mu naan tey suba tey suba tey suba tey suba ba ñu kalaate bunt ya nag waaw bunt ya tëju nag c'est fini waaw c'est fini ñu lem dossier ya nag c'est fini amatul rendre copie waaw loolu mooy relation bi moo tax gis nga ni nga ko rëccoo ak li ko ci dal lépp waaw mun a aka neexoon waaye ma ma waajaloon booba même ba ma déggee ne mu ngi mu ngi retourné ak ak aka neexoon ma defoon ko mais mujju ko def loolu mooy bunt ba ba mu ubbeekoo boo gaawul buur yàlla day wëlbati sa xol boo gaawul saisir ko def ko du koy wëlbati mu ne ma anna ar-rajula idha waaw loolu luñ gis sànk mu ne wa minha annahu lam yakun yataxallafu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam illaa illaa ahadu rijaali salaasa ahadu rijalin salaasa imma maghmuusun alayhi fi nnifaaq aw rajulun min ahli al-a'dhaar aw man xallafahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ista'malahu ala al-madiina aw xallafahu li maslaha mu ne bokk na li ñuy jànge ba léegi ñuy qissatu Ka'b ibn Malik bi nga xam ne moom la nettali mu nekk ci as-saxiixayn ci saxiixu imaamul Buxaari ak saxiixu imaamu Muslim ibn al-Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi ñu ngi ànd ak al ibn al ci zaadul ma'aad fi hadyi xayril ibaad alayhi salaatu wassalaam kon bokk na liñ ciy jàng ci qissatu seydina Kaab ak ñetta ak moo ñetti ñi seydina Muraarat ibn Rabii' Hilaal ibn Umayya ak seydina Kaab ibn Maalik radiyallahu anil jamii' mu ne kon wa minha bokk na ci li ñuy jàng ci qissa bi annahu kënit ñi doon ñi doon ñi nga xam ne doonuñ keroog ñoo àndul ak yonent mi aleyhi salaatu salaam ñett façon ñett nit ñi kese la amul ñeenteel imma mahmuusun alayhi fi nifaaq ma lii say naakaam wax na ko mooy ñi demuloon tabu xam nga imaam alxaafiz ibn Kasiir boo fàttale ko moom ñeenti parti la leen def waaw mais benn la rek dinañ la wax lu tax dinañ la rappeler li mu waxoon nañ wax li al imaam mbokkam mi mbokku taalibeem la <laughs> waxoon nañ la ko imaam Ibnul Qayyim ak imaam Ibnu Kathir ñoom ñaar ñépp taalibe imaam Ibnu Taymiyya lañ rahmatullah alayhima ñoom ñaar ñépp imaam Ibnu Taymiyya seen sëriñ la nee nag imaam Ibnul Qayyim la gën a doon sëriñam mooy moo gën a siiw te moo gënoon a takkook moom hein eh? mu ne moom imaam Ibnul Qayyim rahmatullah alayhi mu ne kon mu ne amul woon annahu lam yakun yataxallafu nekkuloon di bañ a teew di ànd ak yonent mi aleyhi salaatu salaam lu dul kenn ci ñetti nit ñu mel nii imma maxmuusun alayhi fi nifaaq su waa mu nekk waajoo xam ne moom dañ koo jam ci naafiq waaw dañ koo jam ne naafiq la aw rajulun min ahli al-a'dhar wala muy benn waay boo xam ne ci ñi am ngànt la bokk mooy ñi nga xam ne dañoo am ngànt mënuñoo dem ñi feebar ñeeg ñi nga xam ne dañoo wopp nga xam ne mënuñoo def leneen mu ne aw man xalafahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wasta'malahu ala al-madina mu ne wala mu nekk koo xamante ne nii yonent bi alayhi salaatu ci boppam moo ne ko toogal bul ñëw wasta'malahu ala al-madina mu daal di koy def mu assurer intérim bi Medina comme Seydina Ali ibn Abi Taalib aw xallafahu wala rek mu toogloo ko ne ko toogal li maslaha li maslaha ngir loo xamante ni ah, lu mu war a liggéey foofu lu baax lu mu war a def foofu loo xamante ni nii da koo def ngir ah, maslahaay su waa waa ji ci boppam walla ngir jullit ñi wala ngir moom moom waa jooju ak ay mbokkam wala yu mel noonu xam nga moom ñett yi la ko def imaam ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi imaam ibn Kathir da woon ñeent façon nit ñoo demul woon waaw mooy moom dama génne woon jigéen ñeeg ak xale yeeg ñooñu mu teg leen après mu teg ñi nga xam ne ñoom ak ñi nga xam ne mooy dañu am ngànt comme ñi nga xam ne ay handicapé lañ wala ñi nga xam ne ay silmaxa lañ wala ñu mel noonu ak ñooñu mu teg leen ne beneen bi mu ne mooy ñi nga xam ne ñoom dañoo am ngànt ñoom seen ngànt lan la mooy dañoo manula dem parce que amuñu lu leen yóbbu comme albakkaun ñaroon jooy ñoom Seydina Ulyat ibn Zayd ak xam nga kooku mais xam nga ko moom mais gisuñu njàngat yi côté yooyu mais niñ ci waxoon peut-être doy na ci tarjamaama ah si gis nga sacrifice bi def jaay deram ne képp koo xam ne mas nga maa tooñ dara ah man de aw ma lu ma joxe ñaanam ngam defoon ca guddi ga allahumma ay buur yàlla man de sa yonent woon na alayhi salaatu salaam waaye awma lu ma participer de man daal maa ngi ñaan képp koo xam ne mas nga maa tooñ képp kenn bépp nit boo xam ne mas nga maa tooñ wala mas nga maa amal àq def naa loolu muy sarax boo xam ne ngir muy loo xam ne daanaka mooy lu may participer man loolu laa am ba yonent ma saar fa fajar ga mu ne kan moo saraxe guddi ci guddi gi mu noppi rek ba mu waxee ko wax mu ne ko kan ba muy kiiwee ne ah ku ñaan ñaan nga mu ne man mu ne ko sadaqam boobu mooy sa sarax boobu buur yàlla nangu na ko Allahu akbar Allahu akbar moom imaam Ibnul Qayyim façon boobu dalee imaam Ibn Kathir Imaaduddin al-Hafiz Ibn Kathir rahmatullahi alayhi moom dafa defoon ñooñu benn partie beneen bi mooy naafiq yu mag yi waaw mooy naafiq yi nga xam ne kon am nañ jigéen ñéeg xale yi benn boor hein nga am ñi nga xamante ne ñoom manuñu woon a dem du tout du tout lañ manul woon a dem ñoom mooy ñi nga xam ne moom seenu dem moo jàppandiwul woon parce que du ñoom ñoo bëgguloon dem de waaye dañoo amul woon loo xamante ni nii moom lañuy ñuy yóbbu waaw amuñ woon ñooñu ñuy benn affaire mu am naafiq yi muy na munaafiquun alkibaar yi waaw muy naafiq yi naafiq yi ñoom gis nga seeni mbir demuñ woon waaw ñooñu demuñ woon <laughs> munaafiq yi loolu moom seen seeni mbir moom dafa yéeme waaw seeni mbir gisoon nañu ko kon na muy ñooñu muy naafiq yi léegi nag mu des lan am na ñeneen wax na jigéen yi xale yi ak ñi nga xamante ne ñooy ñi nga xam ne dañoo dañoo feebar ak am yooyu ak ñi nga xamante ne waaw kay mooy moom dafa xaaj ñi nga xam ne yonent mi saa saa moo ne ne toog leen comme Seydina Ali ibn Abi Taalib ñooñu xoo joolal xale yee jigéen ñee ñooñ un ñi nga xam ne ñoom bakkaa una lañ amuñ woon lu ñu demee deux hein mu am groupe ñoo xam ne am na ñu dem mais yonent bi saa saa boo leen ne toog leen comme Seydina Ali muy trois mu am quatrième muy naafiq mu nga moom al imaam ibnu ibnu Kathir loolu la defoon moo tax mais la euh, léegi nag kon mu ne loolu dañ ko ciy jàgg que ni ñi ñoo al imaama wal mutaa laa yanbaghi lahu an yuhmila man taxallafa anhu fi ba'di al umuur bal yudhakkiruhu li yuraaji'a at-ta'a wa yatuub fa inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala bi Tabuuk maa fa'ala Ka'b ha maa fa'ala Ka'b ah mu ne walam yadkur siwaahu min almuxallifin istislaaxan istislaaxan lahu wa muraacaatan wa ihmaalan lil qawmi almunaafiqiin mu ne moom al imaamu ibnul qayyim alayhi Ah, raxmatullah mu ne bokk na ci li nga xam ne moom lañ ciy jàgg këni imaam bi ki nga xamante ni moom lañuy ñuy topp muy imaam bi ak ki nga xam ne dañ koy topp moom war na warul warul muy muy sàggane walla muy négliger muy bañ a faale di bañ a laaj mbiru ñi nga xamante ne nii ci gaa yi mooy ci ànd doom yi bu jekkee gisu leen waaw ci yenn mbir yu am solo yi nga gis koo xam ne vraiment mbir yu am solo ñépp a ngi ci mais gisuñu diw mu ne bu boobaa nag daa war di seetlu loolu diw mi nga xamante ne nii moom newu fi moom ana lan moo waral newu fi ah lan moo waral newu fi mu ne comme ni nga xaman bal mu ne li am ba des yudhakkiruhu da koy fàttali li yuraaja taa ngir waajoo jële bu dee de gis na ko gis ne mbir mi participer ci mu dal di koy fàttali ngir mu dellu siwaat waaw ci ci ci ci ci ci topp gi wa yatuubu mu di tuub mu ne fa inna nabiyya ndax lan ndax yeneen ma ne saar saam keroog Tabuuk dane maa fa'ala Kaab ana Kaab moom rek la laaj mu ne te tuddul keneen ku moom ci ñi nga xam ne ñëwuñu woon te amoon possibilité ñëw waaw mu ne istislaahan lahu waaw loolu nag boo gisee mooy sëy naa Kaab bu mbaax gi mais ki mu doon ku fekke kay xuday kile aqaba ngir man koo yéwénal gën koo yéwénal moo tax muy laaj ay mbiram te keneen waaw ci ñi nga xam ne ñëwuñ woon ci naafiq waaw loolu nag da koo def ngir yittewoo gu mag gu yittewoo ay mbiram waaye lu fait tuddul ñi ci des wa ihmalan lil qawmil munaafiqiin waaw mooy naafiq yi kantaan naafiq yi mu tuddul moom moom ngir doyadul seen mbir bañ koo faale ndax ñoom de façon bokkuñ ci kuréel bi dañ fay nekk ngir saper l'unité mu ne wa min jawaazu at-ta'n fi ar-rajuli bima yaghlubu ala ijtihaadihi ala ijtihaadi at-ta'in aw zabban 'an Allahi wa rasuulihi wa min hada taanu ahli alxaditi fi man taanuu fihi min alruwaat wa min hada taanu warasati alanbiya wa ahli sunna fi ahli alahwaai walbidaci lillahi laa li xadwihim wa agraadihim laa li xuduudihim wa agraadihim mu ne bokk na liñ ciy jànge ba léegi ci qissatu seydina Ka'b ibn Malik moom al imaam ibn al Qayyim jawaazu at-ta'n fi ar-rajuli bima yaghlubu ala ijtihaad at-ta'in hamiyya mu ne possibilité ne ciy jàng possibilité euh, fi ñu jógee waxuñu est wax nañ waaw wax nañ possible wax nañ euh, lien bi mu am nettali bi mooy bi mu ne biñ demee Tabuk mu ne maa fa'ala Ka'b ibn Malik mais fa'ala Malik lu mu def mooy di toppandoo mbiru taalibe yi ku ñëwul ku absenté surtout yu am solo yi ngay xool waa diw moom ñëwul li mais waruñoo toog rek naan moom day semaine a ngi gisuñu ko déet waru la demee noonu nag waaw waru la demee noonu kuy ñëw jàkka ji wala di ñëw ci détail xam-xam yi njëkk kenn gisu ko war nañoo nag inquiété laaj ay mbiram ana ci lan la ne waaye duñ bàyyi ay mois ku ñu laaj nga naan ah man de gëñ déppi booba ah. ça fait deux mois de jot loolu nag jaaduwul de mu ne kon imaam bi hein mu ne non possibilité wu bokk na liñ ci jàng possibilité waa ji dugg waaw mooy wax loo xam ne lu ñagas la ci benn waaye ci li nga xam ne moom ci ijtihaadam mooy ci effort d'inter mooy ci liñ gise mbir yi daal la jàpp ne affaire yi kii lii wa tax waaw waa muy dugg vraiment kii li mu def jaaduwul mais mu def ko xamiyatan mooy loo xam ne nag da koo def ngir meral diine ji waaw aw wala boog zabban anillaahi wa rasuli ngir protéger ngir aar waaw ngir défendre anillaahi ci diine buur yàlla wa rasuli ak ndawam bi mooy diineem ji rek waaw waaw mooy bu dee ne nit ki day dal nit parce gis na ne moom waa li mu def dafa wuteeg li diine jàngale te tamit mën na am conséquence yu baaxul ci ñi nga xam ne ñooy julli ni bu boobaa mën naa dugg waa bu gisee ne loolu mooy maslaxa moo gën parce du ku nekk ku yàq rek ci public bi nga koy waxe déedéet am na ñoo xam ne boo xamee ne yow public bi boo ko waxee day gën a def lu ko neex waaw comme yenn buur yi waaw comme yenn buur yi kay comme yenn buur yi xam nga imaam Ash-Shawkani mu ngi doon nettali xam nga gaa yi nag yu bari yooyu duñu ko xam ndeysaan loolu moo tax boo newee lambda wala sax nga nekk ab boroom xam-xam bu vigilant wul boo mayul di nga dugg ci teeni alkande ci doo ko yëg foo xam ne min haythu la tash'ur foo xam ne yow doo ko yëg pourquoi parce que yow hein li nga xam ne moo na la dal mooy di ngay gis boroom xam-xam wala nitu yàlla doxale loo xam ne ak ay autorité surtout ay naan xoolal ñu ngi nii gëmuñu dara dañ leen a logal suukar waaw dañ leen a logal suukar mooy ne yow euh, vraiment prudent woo surtout nag ñi nga xam ne ñoom ñoo gën ëpp ay problème ci loolu ëpp bàkkaar mooy ñi nga xam ne amoon nañ possibilité laaj mais duñu laaj mooy la Seydina Ahmad ibn al-Mubarak taalibe Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbaax boobu radiyallahu anhu maa doon wax naan gars yi ñuy wax ci moom lu dégg rumeur yi avant muy ànd ak moom liñ doon wax mais gars yi duñ vérifier waaw dañuy dégg ñu naan ñu naan ah sëriñ diw de wala boroom xam-xam diw wala diw ah moom de min ahlil bid'a wala huwa moom gis nga nitu bid'a la wala xam-xamam bi dañ ko koy jiiñ rek xamul dara waaw wala gis nga ak a ñeme yàlla nag ak a bari bàkkaar te mën a kii ñu koy wax mu siiw mais nit ki mën ngaa dëkk ak moom au nga dem vérifier sa bopp doo vérifier mais dangay ngay yow da ngay te saare ay rumeur ci sa mbokku jullit loo xam ne kan mënoon ngaa vérifier waaw mel ni jànguñu yaa ayyuhal ladina amanu in jaakum fasiqun bi naba'in fatabayyanu waaw ñu vérifier koo ci laaj ndax vérifier nga naan la noo manu la wax waaw parce que vérifier wul dara bari na yu ñuy nettali bouche à oreille kese la waaw kii wa koy dégg wax ko kii kiy dégg ko wax ko kii kiy kii mais kenn deful tasabut bi moo tax suñuy information léeg-léeg du dëgër waaw mu ne ndax xoola imaam ibn euh, euh, Ashawkaani rahmatullah alayhi ki mu doon nettali ne buur bi dafa am benn waay boo xam ne da ko bëggoon faat daf ko bëggoon faat léegi nitu yàlla bi sëriñ bi boroom xam-xam ni e, def intervention ta mooy waru ko mooy vraiment waa ji bon mérité wul woon faat quoi nee mu def intervention buur bi ne ko mukk weg naa la lool respecté naa la lool waaye kii moom li may ñaan ci moom manuma la ko may waaw non kii li ma li may ñaan ci moom manuma la ko may loolu c'est impossible kii kii foog foog ma digal kii dama koy faat kii dama koy faat c'est fini lool c'est une décision prise sentence bi jël naa ko te duma dellu sama wax boroom xam-xam bi topp ko di ko gis di aparté en aparté di am audience ak moom di am di gisee moom ba mujj buur bi ne ko nag man lenn laa d'accord mooy léegi duma ko faat waaye nag il faut ma indi ko ci pa mu ñu indi ko place publique yow nga jël ay yar dóor ko ko devant tout le ñépp gis xaw ma ñaata yar la waxati waaw sëriñ bi ne lool mu ne ko lool kese laa man def loolu nag boo ci d'accordul man dama koy faat sëriñ bi ne waaw kon de baax na waaw léegi jour bi ñëw ñu dajale leen ñépp waa dëkk bi yépp ñu teg waa ji te waa ji moo waa dëkk bi dañ naan waa ji deful luñ ko war a rayoo deful luñ ko war a dóor deful luñ ko war a kiwe ñu ne waa ji la ñuy mbugal tey ñu teg ko bi ñëwee ñu gis sëriñu dëkk bi jël ay yar di ko dóor ci ginnaawu waa ji vite ba mu mat yar yi sëriñ bi waxoon bi bi buur bi waxoon nga dégg gaa yi nag mooy public bi xamuñu waaw mooy suñu waxi léegi rek ay woy sëriñ si buur yi jënd nañ leen jàpp innocent yi di leen dóor nii te defuñu dara <coughs> hein mais yow mi xam histoire bi di nga ne gaa yi bu ngeen xamoon di ngeen ne waa ji di da koy sant sax parce que kii nii muy dóor nii moom dafa naroon na dee dóoram yi mu koy dóor ci noonu kese la ko mënoon a sauver mais ñi xamul lu ñuy jàppe ah lan la ñuy wax dañuy jàpp dañ naan gaa yi gëmatuñ dara waaw kon nag mooy dugg bi bala ngaa dugg nit il faut mu nekk loo xam ne tamit mooy day nekk mbiru diine te tamit mu lekk loo xamante ne nii dangay mer ngir yàlla waaw mu ne kon wa minha bokk na ci jawaazu ta'ni fi rajuli waaw jam nit ki daal di mooy wax ko wax ju tar waaw bi ma ci loo xam ne yaxlubu ala ijtihaadi ijtihaadi ta'in hamiyya loo xam ne waa ji nga xam ne mooy wax wax ju ñagas ji di ko wax waa moom ci ijtihaadam la ko teg bu gisee daal ne lépp lii daal amul lenn nu ko interpréter lu dul ne waa ji lii mu def l'islam da koo tere sharia da koo tere te day défendre aw zabban anillah wa rasuli di défendre diine yàlla ji ak bu yonen ak yonent mi salaam mu ne wa min hada loolu mooy lu possible la waaw xam nga buur yàlla dafa tàggat ay nit ñoo xamante ni nii ñoo fi nekk waaw laa yazaalu taifatu min ummati zaahirina ala alxaq laa yaxaafuuna man yaxduluhum ah laa yaqa man yaxduluhum ragaluñ mu ne du deñ benn kuréel ci sama xeet moom aleyhi salaatu salaam di no di feeñ nekk ci dëgg waaw ragaluñ naqu leen gàcce na ah, ah wax leen yàq der geeg yooyu yépp loolu du leen touché ndax ñoom jaay naan comme ni sëy naa ba def lañ def dañoo jaay seen seen seen seen seen der lañ jaay te tamit ay menaces ça ne passe pas mënoo ba yow li ngay def daldi leen toucher fenn waaw waaw wala yaxaafuuna lawmata laa'im ragaluñ ku leen gàcceel ku leen di gëdd ak tëkku te wala yaxaafuuna te ragaluñ lawmata laa'im ŋàññaate aju ŋàññaate boo man di doon waaw ñooñu moom duñu deñ di nekk ci dëgg benn kuréel mooy ñooñu ñooñu buur yàlla leen tàggat léegi nag moo tax dinañu ko fi indi loo xam ne du noonu dinañ ko seppi wax la ne wan na ne lii nee nga fi dugal du noonu léeg-léeg nag dama naan man xam naa léeg-léeg suñu yenn euh, ñi ñuy wax kilifa diine Sénégal loolu la ñuy fàtte wala dañ koo xamul sax ne ñoon existé nañ waaw damaa foog ne xadiis bi xamuñu ko wala buñ ko xamee duñ ci bàyyi xel ba ndax ku ci xam lool waroon ngaa bàyyi sa dëgëru fit gi ngay wax yoo xamante ne leer na ne demewul nii mais loo ci gis fu ñu ko waxi ah dina di nga gis ñu ko dàjji de waaw ndax buur yàlla tàggat ñoo xam ne foo jaar diineem ji loo fi dugal inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la haafizun loo ci dugal te bokk ci buur yàlla tàggat nañu koy seppi ba mu kii ñu tar teg ko fale leeral war mbir mi nu leer nit ñi xam ne lii mooy leer waaw ñooñu nag dugg gi ñuy dugg ñooñu te buur yàlla tax mu bañ a nekk nag loo xamante ne nii mu nekk défendre diine gi tax yow bu la sëriñ di wax na nga koy dugg di ko dugg ba yow dugg gi nit ñi dañuy xam ne yow da ngay régler compte déedéet loolu nag moom bokkul. déedéet du koy rek leerante compte amul daf ma neexul wala man sànn il mën a ma di rien nga nekk fi di ko dugg déedéet déedéet mbir mu du demee noonu du ay règlement de compte du ne tamit waa ji bokku ngeen kuréel comme que def na lu dul loon nga ci nga ci nga ciy profitoo dàq ganaar waxaale sa soxla déedéet mu ne nag lu mel nii possibilité wu lii wa min hada taanu ahli alxadiisi fii man taanu fiihi min arruwaat mu bokk na ci lii taanu ahli alxadiis waa xadiis ah, yaa yaa ngoog humur rijaalu ni'mar rijaalu ñi ñooy góor ñël yàlla yaa ngoog boo déggee ñu naan góor yàlla bul dem fenn mooy waa ahlul xadiis allahu akbar waa ahlul xadiis hum rijaalullah allah ñooy góor yàlla yi de ñoom ñooy jàmbaar ñi ñi nga xam ne ñoom ñooy saytu di toppatoo sunna yonent balay sarsam gin cee teg seen tànk ku dul ñoom ñoom tënkuwuñ ci waxu kenn ah, ak noo man di màgg màgg màgg màgg noo man di tol tënkuwuñ ci say wax waaw mooy ñoom moom ci wax ban lañ tënk waxu boroom xabru bii comme ni ko seen imaam doon waxe al imaamu Maalik ibnu Anas waaw al asbahi imaamu daaril hijrati radiyallahu anhu waaw ñoon tënku woon ci waxu kenn waxu yonent bi alayhi salaatu salaam kese lañ tënku waaw ku leen xamul nag danga naan waa ji électron libre la moom il est du loolu parce que waxu yonente mi alei satu waxu kenn ak kooku nu mu gën a màgg kaa inan man kaan li imaam Ash-Shafi'i doon wax rahmatullah alayhi nit ñépp boroom xam-xam yi dëppoo nañ ne waxu yonente mi alei salaam bu leeree ne nii duñu ko fi bàyyi ndax waxu man di doon kaa inan man kaan doon lañ la wax waaw bu fi naan diw ma ne ku mu man di doon c'est fini nga naan ma la maa daama waxam daa wuteeg waxu yonent ba lay saa mais kenn da ko dul dañ ko dul souligner sax waaw dafa bokkul sax ci ñiy souligner ñii ñooy ñooy ahlullahi ñooy ñooy ñitu yàlla mooy waa ahlul xadiis mu ne wa min hada taanu ahlil ilmi ahlul xadiis mooy waa ahlul xadiis dugg gi ñuy dugg ak di jam fii man taanu ci ñuy jam fiihi min ar-ruwaat ci ñi nekk ci càllale yi xam nga lii bi ñu àggee ci côté bii nii xadiis Seyna Muaad bi non euh, Seyna Kaab xadiis naa Kaab bi tuddoon nañ lii ne ku mel ni ñoom Seydina Yaxya ibnu Ma'iin mooy këne ku mel ni ñoom Seydina Yaxya ibnu Ma'iin biñ naan leen mais yow mais yow Yaxya naa naan ko mais yow Yaxya gis nga yow yow mal xiyaam mais yow yow mais yow mais mais mais yow yaa yaa yow yow nit ñi li nga leen di dugge bu ñu nee nii ngeen nga nekk fi diw da'if diw matruk diw kaddaab diw waddaar diw laa shay'a <laughs> diw taalif <laughs> yow daal Yaxya ne yow Yaxya nar nga am problème yow mal xiyaam quoi <laughs> Yaxya ibn Ma'in moom foog naa kenn kuy déglu siira bi dootul laajteeti man huwa sayyiduna Yaxya ibn Ma'in rahmatullah alayhi kenn dootu ko laajteeti yaakaar naa loolu moom boo kenn du ko léegi eh, <laughs> gaa yi naan ko mais yow yow daal yow fi nga nekk jàpp nit ñi buñ nee diw nga ne da ah kooku moom daif la moom mooy feebal la kooku moom du dara la nu ah kooku wérut diw kazzab non waxuma la dara mais waa ji kàccikat la narkat la waaw diw wadda moom de xam nga la la créé katu créé xadiis la waaw moom moom waxuma la dara <laughs> mais créé kat la diw taalif moom dafa alku moom alku na eh, waa jooju <laughs> diw matuug ku ñu bàyyi la diw laa shay adu tus du dara mais yow loolu yoo waxee am ni boo demee sa kanamu borom looy wax mu ne ma gis nga nag walla <laughs> borom xam-xam waxoon naa la sonnul de mooy menaces yi da ko dul jàpp laa yaxaafu na law mata laa im moom moom nag ci ñooñ la bokkoon waaw ragal lu ñu ŋàññikatu ak ku leen ku leen di toroxal laa yaxaafuuna man yaxzuluhum ku leen di toroxal ak yooyu déedéet non non ñoom dëgg rek mu ne leen ma ne man yawmal qiyaam ma présenté wu am problème ak gaa yi ngeen di wax ñii nga xam ne dama leen a xam ñu nekk ci càllale xadiis yoo xam ne xadiis yonent mi alayhi salaatu salaam la man ma gis ne kii waxukatu lu amul la mu nekk ci di nettali ma ne loo kii du waxkatu lu dëgg kooku ma am ak moom problème yowmal qiyaam moo ma gënal ma am procès ak yonent mi aleyhi salaatu ko loolu mooy la mu ndax gaa yi yowmal man yonent mi aleyhi bés bu ma bàyyi woon ma ñii nii ma noppi bàyyi ba nit ñi jàpp xadiis yooyu ñoom ñu nettali di ko jëfe bu ma demee yowmal qiyaam ci sa yonent mi aleyhi salaatu dina ma ne yow Yaxya yow xamoon nga ne diw mi nekkoon ci sama ci càllale yi noonu nettali naa sama xadiis diw moomu xamoon nga ne diw moomu jubut wala diw moomu dafa mel nii diw moomu kii la nga noppi ba tax nit ñi di jëfe loo xamante ne jàpp nañ ne ci man la jóge te yow xamoon nga ne jógewul ci man ndax diw ma ko nettali waddaa la créé kat la du wax katu dëgg bu boobaa kan laa amal problème yeneen ma lay saar saar te yowmal qiyaam ku fa ñëw am ak yonent ma ne saa saam procès mooy yaa koy ñàkk waaw mu ne baax na man ma am ak ñoom ñii ñépp mooy dara la ko dul dara du ko ci mooy mooy lenn rek lañ bëgg a wax ma ne dara du ma ci fekk bal yu saabu bu mooy yonent kaw ñooñu borom bi da leen di fay allahu akbar te bokkoon lay wane seen seen gëneel ak barke bu ñu am ba léegi ñu ngi leen di jàngal xadiis yi mënoo tudd xadiis te tuddoo ñu mel noonu waaw jahabizatul ulama ñi nga xam ne ñoo jàpp génne addahabul xaalis addahabal xaalis ah wurus wu sell wi génne ko bayna rukaamil baatili wat wat tughyan ah ci biiru ah eh, eh, jalu jal bi nga fekk muy jali caaxaan mooy jël xadiis gaa yi di créer rek ci fadailul quraan ak yooyu naan gaa yi damaa gis ñu topp fiqhu abu xanifa bàyyi fi al quraan ñu jël segg par benn benn waaw di segg xadiis di segg gaay ci biir waaw di di li ñu di wan gaay ñooy ñan ba mbir yi nga mën a toog tey naan qaala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ñemee wat ni li yonente mi alayhi salaatu salaam ko wax te doo xintaan kenn du la ne hé yow sa giñ li doxul jaarul yoon aywa léegi yow kafaaraal déedéet loolu bu ñu ko ñemee wax ñemee wax mooy ñiiwa tax moo tax mu ne ñii bokk na ci ñi nga xam ne nit ki possibilité bu muy dugge nit di ko jame nit parce que ngir meral diine ji parce que gis na moom en tout li mu gis mooy ne diw mii def na lu dul noonu te il faut mu rappeler ko bu gisee ne loolu lañ ko mën a rappeler mais bu dee mën nañ ko rappeler neneen mën nañ ko rappeler leneen mais loo xamante ne ak yàqoom day law loolu mënoo def neneen yow imaginer nga ñëw ci conférence ndar nga ñëw ndar ab conférence nga dégg waajay conférence ne euh, képp koo xamante ne nii am nga bori woor koor yéene ba nga amoon ngir fay ko rek doyoon na ngir yéene ba nga amoon ngir woor ca weeru koor ga doyoon na doy na la jarul ngay wooraat jarul ngay fay waaw fa iddatu min ayaamin uxar boo ñi nga xam ne amuñu woon yéene ca weeru koor ga mais ba gaa yi xam ne nii demewul nii nooy def xaw ma nu muy demee nga laaj parole waaw bu gaa yi naan way léegi ubbi nañ kii bi micro bi ngir kuy contribuer wala ku am loo xam ne day am lu mu ci yokk yow moom tiyee par force la obligation la nga jël parole bi léegi nag lu la fekk mooy de toute façon mooy li ko waxam ah. waaw ak i teggin ak noo koy waxe lool yaa koy seet mais nag di ko def de parce que amoo droit gis nit ñi nekk ala shafa jurufin nekk ci buntu safara hein nga toog di leen xool naan bon man daal sa waay pour sa confort yow pour bañ gaay gis ne yow mii ndekete tuumaal la ak dëgër bopp wala ak mën a diiŋat ngir bañ ñu ne la dangaa mën a diiŋat looloo tax yow nga bàyyi gaay yi sànk looloo tax ngay bàyyi gaay yi sànk amoo ci droit loolu da ko war a leeral obligé da obligé da nga obligé nga leeral ko waaw comme waa ahlul xadiis ni doon def loolu moo tax waaw nga gis euh, fulaan la ba'sa bihi passab fulaan la ba'sa bihi diw de bon ala ba'sa bihi mooy passable bon baax na ko waaw la ba'sa bihi mooy passable mooy yooyu nga dégg ko ñu koy wax léegi mu ne ñooñu noonu ci loolu nag ñooñu looloo tax ñu man ko waaw parce loolu ci la bokk il le faut manu la ñàkk ndax bu amul mooy diine ja yàqu bi loolu diine ja yàqu diine yee yàqu il faut mu leeral ko te boobaa day nekk koo xam ne day obligé mu def mu ne kon bokk na ci ñi nga xam ne dañuy jam teg ko nit ñi tamu ndax meral diine teg ko ci seen ijtihaad mu ne ñooñu mooy comme waa ahlul xadiis mu ne wa min hada taanu waratati al anbiya wa ahli sunnati fi ahli al ahwaa wal bid'a lillah la li xuduudihim wa aghraadihim mu ne na ko noonu jam gi nga xam ne moom la warasatul anbiya muy al ulama boroom xam-xam yi di jam ak ñi nga xam ne ñooy waa ahlu sunna ñi nga xam ne ñoo tegu ci yoonu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoo tegu ci am njàngaleem ñooñu jam gi ñuy jam ahlul ahwaa'i wal bida waa gaa yi nga xam ne ñoom seeni bànneex lañuy topp ak bidaa nitu bidaa yi waaw waaye nag lillaahi de ah, oh. ngir yàlla nag moo tax ñu koy def il faut mu nekk ngir yàlla mooy li ñu doon wax sànk mu bañ a nekk loo xam ne réglement de compte la laa li hududihim nekkul ngir satisfaire seen seen mois ñoom parce que xam nga nit di dugg nit bakkan da koo bëgg waaw di dammat nit di suufeel nit bakkan da lay pousser ci loolu surtout bu dee am na loo ko mën a duggee dafay défoulé wu bëgg vraiment yow li nga amal waay ji yépp sottil ko ko mu ne mokku bu dee loolu moom dafa xaram moom dangay mer ngir yàlla bés boo gisee ca suba ga bu soppeeku ñëwaat ci dëgg nga mën a taxaw tagg ko seedeel ko jub seedeel ko def ah moom de kii woon na waaye nag ba mu yëgee dëgg la ñëwaat te loolu raar na man mii leen wax gaw ma ne moom lii mu def bu ma ci newoon dinaa def lool voilà kooku ñu xam ne kii buur yàllaa taxoon kam meroon démb man koo seedee lii ñu xam ne kii buur yàllaa taxoon waaye du mbiru boppam a taxoon waaw du seeni bëgg-bëgg ak topp seen moi ak seeni bànneex a tax de waaw boo fi nekkee yow lu lu sëriñ fi def rek nga dugg leen te yow dara mooy da nga fay nekk rien que pour satisfaire ce mois ak tamit ngir ngir dugg leen kese bu boobaa loolu nag day xaram waaw mais nag bu dee ne loo xam ne erreur la boo xam ne dafa jar a leeral ah loolu nag di ko leeral moom léeg lu bari sax bu dee ne yow man ngaa wax te kenn du xam ñépp xam ne daal lii la mais jarul tudd tur parce que soxlawul di tudd tur loolu nag daraa ci newul. loolu amul naan waa ji day jëw jëwul fen déedéet wala yow diw yow diw parce que bu boobaa par exemple boo xam ne dafa ñëw ne loolu nag taalibe yi dañ leen ci war a yar waaw naan mais Serigne diw li mu wax nag loolu dañ leen a war a yar parce que kenn du def loolu yow boo ñëwee di laaj laajal rek neel mais masala sàngam moom lan la ci sharia wax voilà mais bul ñëw ne mais oustaz diw de nee lii mais yow loolu lan nga ci xalaat kooku am nam maam la waaw kooku mooy fumisterie mooy jaxasee ko tax a jóg kooku waroo wax lool yow dangaa bëgg a xam rek neel man de masala sàngam lii laa ci dégg mais loolu noonu la voilà est-ce que dangaa soxla tudd soxla woo tudd soxla woo tudd maadaama boo waxee xam yow li l'essentiel mooy ñu répondre la sa masala laajal rek mais bul tudd tuut moo tax lu suñu sëriñ ba defoon <laughs> Ash-Shanqiti waajid rahmatul euh, hafizahullah <laughs> moo <laughs> ah, dama ko déglu waajid di laaj waajid di laaj quoi mais dafa laaj tudd tur waaye yow moom nag moom yéexee mais jour boobu nag dafa mer waaw moo mer lu jara mer parce que taalibe la yàgg na ñëw ci daara ji yàgg nay fekk fekk jotaayu xam-xam yi vraiment loolu waroon na ko xam mu ñëw di laaj du tur mais mu daal di koy mais indiwaat mais vraiment da ko vraiment moom li gaa yi naan lessivé ko bu baax ba pare nag ne ko nag ni ma lay yare mooy du ma la tontu sa laaj boobu waaw. kuy laaj na nga laaj te bul tudd turu kenn soxlawuñ xam turi loolu laa doon wax gis nga xam nga mooy loolu nag mooy mooy contraire lambda yi xam nga dangay gis ci seenu sénégalaise yi télé yi ak rajo yeeg yooyu nga dégg mooy da ngay gis journaliste yoo xam ne moom affaire rambaaj la ñuy jaay mooy jaxase oustaz diw oustaz diw la neex boo ñëwee di wax dañuy eh, da gis ñu invité benn oustaz mu naan mu am benn masala bu siiw bu li ñuy wax naan lii dagan na. alors que daganul benn oustaz ñu invité ko mu ñëw ne non loolu loolu daganul ñu naan mais kan moo wax loolu mel ni ñoom ñu koy wax xamuñu ñoom ñi journaliste biy laaj lool xamul ki ko wax bu waaji ne non man man duma ci tudd du ma tudd tur ñu naan mais nag oustaz c'est que man sama plateau kenn du fi ñëw di gaaruwaale mais loolu sax oustaz bee ko def mooy plateau yooyu laa xamul lu fa borom nit ku ku ñu xame diine rek ku am personnalité rek noo fay def si wàllu diine lan nga fay def lan ngay def ci plateau télé yu mel noonu waaw foo xam ne lam daayee fa ne ñooy gérer mais loo fay def loo fay def moo naa ñëw waaw ah, oustaz man sama plateau wala fii kenn du fi gaar waale mel ni mais yow bu dee nag yow bàyyi woo coon xel bam no daan ah, ko fii amul gaar waale l'essentiel mooy mbir yi du nit ki ko wax voilà nga nga indiwaat leen mais da gis gaa yi léeg-léeg bon bu ñu leen waxee lool ñoom it dañuy fexe bon ne waaw diw après ñun dem mu ne la mais ñun daal loolu diw lañ dégg moo ko wax bu dee moom ngay wax neen moom ngay wax. nga gis ñenn ñi mujj seede ne waaw moom waaye loolu mais man loolu mooy problème bi waaw bu dee lamdaay ñoo mujj yor locomotive l'islam di ko dawal waaw xamuñ code de xamuñu yoon yi xamuñu li dagan xamuñu li xaraam xamuñ ci dara xamuñu li yàlla bëgg lu dul lu général ñu jox leen ñuy dawal locomotive l'islam ñu téye ko loolu problème la hein loolu problème la kon nag loolu moo tax nit ki loolu moo tax nit ki ah danga war a di bàyyi xel ci yooyu waaw kon nag il faut pas affaire yi nekk ngir li nga xamante ni mooy sa faj sa sa sa sa sa sa moi ak sa sa sa mere waa ji déedéet doo ko def non kon mooy dugg gi nga xam ne jam bi nga xam ne moom la mu ne eh, warasatul anbiya ñi nga xam ne ñoo doon yonent ci alayhi salaatu wassalaam ak waa ahlu sunna di dal waay bokk way ñi nga xam ne ñooy way euh, caaxaan yeeg ñiy topp seeni bànneex ak bidaa yi waaw wan ni seen lii bidaa la waaw xam nga nag Sénégal boo ko wax ñu ne waa ji moom walla mais ñun wax naan gisoon nañ loolu yàggoon nañ ci xadiis sayna al-Irbaad ibn Saariya radiyallahu anhu bi ñuy def tarjamaam waaw loolu la mooy ñooñu wax jiñ leen di wax parce gaa yi liñ bëgg mooy ñépp nopp ñu naan maandu leen mais bu dul dëgg loo bëgg gaa yi def hein gaa yoo xam ne dañuy toog ne hein waayow mbir yi daal sawaay fii diine ji daal moom jëf ji amul njariñ yéen nañu gëm rek te nekk ci lu ñu nekk loolu lu mais lool lool nitu bidaa way wax lool waaw nitu bidaa way wax lool bu boobaa rappeler gi ñu leen di rappeler loolu nag nga def ko ngir buur yàlla mais bu ko def bul dem nag bay dépasser nag di ci faj say ah li ñu wax sànq dàq ganaar waxaale sa soxla mu ne wa minha bokk na ci jawaazu raddi ala taa'ini ida galaba ala danni raddi annahu wahima wa galab wa galab kama qaala Mu'aaz alladi ta'ana fi Ka'ba bi'sa maa qulta wallah wallahi ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam maa calimna alayhi illaa xayra walam yunkir rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala waxidin minhuma kon al imaam ibnul qayyimi al raxmatullahi alayhi mu ne foog bii lañ def lii de bii moom daa mel ni il faut ñu jël lépp waaw waaw parce que lépp non moom lépp euh, lépp kii daal waaw parce que bu ñu fi bàyyit dañ koy waxaat rek non ay mu ne kon bokk na liñ ciy jànge waa ji nga xam ne bu dee ne mooy lii mooy mooy mooy mooy réaction beneen côté bi mu ne bu dee ne bokk na liñ ciy jànge que ne possibilité possibilité waa ji delloo waa ji nga xam ne moo jam ne diw mii faasiq la diw daal comme li waa ji wax biñ ne mais bi yonent mi aleyhi salaatu salaam laajtee mais ay na Kaab ibn Maalik loolu mooy lien bi ak ak ak xew-xew bi ne ay maada faala Kaab am ku jóg ne ah yaa rasuulallah kooku gis nga yow yonent mi aleyhi salaatu Kaab daal tey der da dara teew ko këram lu dul yéemu ci yéreem boobu burdaam boobu moom la yéemu rek ñaari burdaam yu rafet yooyu daal moom lay téye di contempler di contempler di yéemu di contempler di yéemu ba lool lool rek lool non lool rek ko ko téye yeneen tool yi saa saa non du leneen Kaabul yi ko téye maa la ko wax. ndax dafa meroon parce que le fait xam na ne Kaab mii am na possibilité ñëw ñëwul moom nag kon mu boole ko ci li nga xamante ni mooy bon ni ñuy kiiwee naafiq yi rek waaw ne moom en tout cas looloo ko fët mooy kii sax du xam nga naafiq yi moom mooy dañoo gëmul mbir mi mais moom dafa bëgg a wax ne waa ji moom c'est que c'est que Kaab boppam moo ko moo mooy mooy ñi nga xamante ne xam nga léegi di nga gis nit ñoo xam ne vraiment ni ñu fonke seen bopp. waaye bala ñoo génn façon seetu bu ne dinañ ko xool ngir ci waaw da leen di jaral na ñeen même ñu ñàkk ay heure ah, grawul ñu tardé grawul mais quand seen apparence il faut muy baax waaw il faut ñu dem ba exagérer si mu ne moom Kaab nag noonu la mel waaye bi mu waxee loolu Seydina Muaaz mu ne kon dañ ciy jàng tamit possibilité nit ki bu jamee diw ne diw lii la ki nga xam ne moom xam na lu contraire loolu mu xam ne kii dafa juum tali wax du nii mu daal di koy répliquer ne ko mukk demewul nii mu ne comme ni Seyna Mu'aaz wax waa ji bi nga xamante ne loolu la wax ci naa Kamb mu ne ko bi sama te ñaaw na li nga wax waaw wallahi mu ne ñoo wàcc yàlla ya rasulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam maa alimna alayhi illaa xayra ñun de xamaluñu ko moom Kamb lu dul yiw waaw mu ne lu tax lii possible mu ne yeneen ma lay sa saam wo neewul kenn yow li nga def baaxul ah waaw dafa noppi rek bàyyi leen waaw parce que ku nekk yaa ngi ci dëgg waa ji nga xamante ne loolu la wax ndax meral yàllaa tax ak yonent bi aleyhi salaatu salaam moo tax mu wax loolu gis ne kii amul benn ngànt quoi ñëwul Seyna Mu'adh nag xam ne Seyna Kaabu de du loo moom du loolu sori na koo xam ne ay yéreem ak rafetaayu apparence moo tax du ñëw ci xare waaw loolu tamit loolu tamit ci côté xadiis ngay gis moo tax ngay gis diw ne diw laa laa shay'a am keneen ku ñëw ne ah déet thiqatun thiqa bal huwa thiqatun thiqa voilà nga gis kenn ne bon kooku moom du dara moom wala waa ji da'if waaw doo dégg très souvent nga dégg da'afahu ibn Yahya ibn Ma'in wa waaw ah <laughs> imaam Yahya ibn Ma'in de nee na waa ji da'if ibnu Muhammad ibnu Hanbal nee na waa ji ah, wéral na waa ji loolu doo ko dégg ah di nga ko dégg loolu mooy loolu nag loolu mooy wax ji fii loolu lay wax nii mooy ka nga xam ne moom ya ci boobu mooy Seydina Yahya ibn Ma'in rahmatullah li mu gis ci waa ji mooy ne waa moom moom wérul mais imaam Ahmad gis ne ci moom loo xam ne que moom noo waaj ji wér na mooy comme loolu rek voilà mooy loolu la mooy tamit boo gisee ñuy ñuy ñuy ñuy jam nit te yow nga xam ne nga xamal nit ki loo xam ne wuute na lool yow it nga jóg ne ah déet déet diw nag melul noonu malgré loo mën a wax ne diw melul noonu comme li naa Muaz wax waaye bala ñu jàll li imaam Ibnul Qayyim waxoon ñu nit waxoon nañ ci ne kilifa tamit du alimenter polémique waaw mooy bu wax yu mel nii amee nga xam ne ku nekk ci sa ijtihaad nga tegu mooy ku nekk rek yow la nga am ci yow muy xam-xam la nga xam ci waa ji ngay waxe yow noppil nga bàyyi parce que koo jàppale kenn rek mooy mbir ma day gën a tee rek yeneen ma ne sa sam neewul say naa si yow yaa wax dëgg mais waxul keneen ki lansaar yi bi ne ko eh, yow yaa wax dëgg déedéet dafa noppi rek bàyyi leen parce que alimenter polémique jaruñul dara la yazidul fil polémique illa polémica moom du yokk ci polémique lu dul polémique rek lay yokk waaw polémique kese lay yokk mooy da noppi bàyyi mu jàll mu ne wa minha jawaazu wa minha anna sunnata lil qaadimi min as-safari an yadxula al-balada ala wudu'in an yabda'a bi baytillahi qabla baytihi <laughs> fa yusalli fihi rak'atayn thumma yajlisu lil musallimiina alayhi thumma yansarifu ila ahli lii wax juddoon nañ ko biñ ci àggee yow am nal Qayyim moom lii muy wax nii eh, chez les wolof du simple de affaire bi mu ne wa minha bokk na ci am sunnate en tout mu simple mooy <laughs> mooy sunna <laughs> parce que bon yooyu seeni considération bopp la quoi mu ne li nga xam ne mooy na ci waa ji nga xam ne dafa tukki di ñëw hein lil xaadimi kiy dëgmal mina safari jóge ci tukki kooku na ci moom mooy lan mooy an yadxulal balada ala wudu buy dugg ci dëkk bi mu am jàpp côté bii du lii lañuy wax naan dina compliqué ci wolof waaw mooy booy dugg ci ci dëkk bi yow da jóge Lyon di dem pari hein wala boobu nga demoon nga dëkkoon pari ñëw Lyon di ñibbi pari yow fexeel booy duggaat pari nanga am jàpp loolu mooy sunna boo jógee Sénégal dem Makka di ñibbisi yow nanga fexe booy ñibbisi na ngay am jàpp boo jógee Portugal di dem senegal eh nanga fexe di am jàpp wala nga jógee Sénégal di ñibbi Portugal na nga fexe am jàpp voilà loolu mooy sunna boo tukkee di ñibbisi dangay am sunna doo jógee fële ca Koupentoum di dem ca Matam di dellu sa dëkk na yor njàpp loolu mooy sunna waaw an yadxula mu dugg al balada dëkk mi ala wudu'in ci baytillaahi qabla bayti te tamit lii it sunna baa ngi bii laa laan na oh, du yomb ci wolof de <laughs> mais bon considération boppam kese la mais ku ko doxal simple na lii moom simple mu ne wax bu dee possible na après dinaa la wax lañ waxoon wa an yabda bi baytillahi qabla bayti te nag na commencé néegub yàlla bi mooy na commencé dem ci jàkke ji laata muy dem këram <laughs> loolu mooy sunna ah waaw ah daa tumuranke kese mais lii de mooy sunna moom te gis nañ ko ci nettali bi ci ghazwatu Tabuk noonu gis nañ ko de yonent mi salaam de Seydina Kaabu nee na kaana waaw wa kaana idaa qadima min as-safari bada'a bil masjidi summa fa yusalli na yonent mi aleyhi salaatu salaam de bu ma soona dem ci tukki bu ma soona jóge tukki ni muy doon def moom aleyhi salaatu wassalaam ah ni mu doon def mooy day njëkk ñëw ci jàkka ji julli fa ñaari ràkk mais loolu mooy yor njàpp ndax boo ñëwee ci jàkka ji bay julli ñaari ràkk mooy fekk na ngam jàpp bi ngay dugg si walla bu jullee ñaari ràkka jàkka ji lay njëkkee après toog nit ñi ñëw di ko nuyu di ko accueillir si di ko di ko se di ko ñëw ah bu paree ci ñooñu mu daal di woon jóg am na yeneen riwaay yu ne moom kër sayyidatu Fatima la doon njëkk a dem waaw saa bu tukki woon bu ñëwee ci jàkka ji ba julli ba pare ba nit ñi toog nit ñi ñëw di ko nuyoog yooyu day dem kër doomam lay njëkke kër sayyidatu Fatima la inna Fatimatu bid'atun minni sayyidatu Fatima sayyidatu nisaa'il alamin sangu jigéenu àddina bi yépp muy sayyidatu Fatima moom la doon njëkke dem këram mooy kër Seydina Ali Taalib fa la doon njëkkee bu demee foofu après mu door a dem këram moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam léegi mooy nag loolu nag la lay wax nii mooy ne liy na ci waa yi tukki di ñëw di ñëwaat ci dëkk bi mu yor njàpp benn deux mu njëkk ca jàkka ja julli fa ñaari ràkka négandi foofu ña ko fa gis nuyu ko <laughs> summa ginnaaw gi nag yam sarifu ila ahli mu dooru dem nag këram <laughs> en tout cas nii la yonent bi léegi fii waxoon naa la am na benn problème boo xam ne ñëwaguñ ci consideration gaa yi ah. day tax mbir mi du yomba appliquer mooy jàkka yi dañ leen tëj xanaa nga ak sevi heure heure julli te comme que gaa bu ñuy dem sax bëgguñ ku leen yëg <laughs> loolu moom seen considération bopp la waaw gaa yi bëgguñ dañuy bëgg bett ñépp jekk rek ñu gis leen ci dëkk bi ñu naan leen maa yoon kan nga ñëw mu naan man bi man man biig laa ñëw wala def naa fi deux jours ah tey mooy sama une semaine ci réew mi ñu ne ah, mooy gànnax gars yi ko bëggee mais ah. <laughs> Ah, ndax àddina bi kat gars yi moom du moo soppeeku mais gars yee ko soppi waaw comme que jikko yéeg ak yooyu yépp lépp jaar fa. wëlbatiku lépp nag moo tax mu demee noonu léegi mooy premièrement mooy jàkk yu bari dañ leen di tëj imaginer waa joo xam ne 11h la agsi ci ci dëkk bi mais ban jàkk la jëm jàkk yëpp tëj nañ leen ndax tamit du ñu ne ŋàññi gaa naan gaa yi lan moo tax ngeen tëj jàkk yi parce que waxoon naa la booba ah <laughs> maamu waaja doon wax ci biir jàkk ji ne moom montre yi moo ko denc alxuraan bi. borom boutique bi imam bi foog ne dafa wax ne euh, dañ koo sàcc ba mu commencé di lancer di di di di ñaan ñaan ne nañu def faatiha xaw ma yow ngir ñu ñaan yàlla ñu jël bi mu ne leen déet déet déet déet mooy jàkka ji dañ koo tëjuloon après bi ñu jullee ba pare xam naa ko doon tëj da koo fàtte léegi nag ma bañ nit ñi am ku fi jaar jël montre yi sàcc leen man maa leen jël teg leen gis boutique bi après dinañ ko kii mu ne ko waaw kay waaw mu waaw ah, waaw kon baax na eh, gaaw leen de imaam a ngay lancé missile yi ah mooy ne xam nga loolu noonu affaire boobu mooy jàkka yoo xam ne mooy loolu it day tax ñuy tëj jàkka yi bu dee gaa yi wóoratuñ am na ñoo xam ne seenu ñeme yàlla àgg nañ ci ñëw fekk tapi jàkka ji ñu daal di koy lem yóbbu jaayi ko. am na ñoo xam ne kaamilu jàkka yi sax dañ leen di sàcc di leen jaay mais bu dee ñiy julli si biir summi seen dàll ci bunt yi lañuy ñëw sàcc man gis naa ko fa waaw bon loolu daa mel ni daal ñi ko gis bari na paaba moom dafa way dafa pare nii tànku neen la doxe ba biroom keroog ah awey ah, doom jee ko kii non doom ji moo ko àll ah, la ne mu àll ko dàllam après jox ko ne ko demal nga jëndi dàll waaw paa bi defaay fi ñu dugg di julli dafa pare dañu pare ñu génn gisul dàll yi waaw mooy yow bu dee noonu la jàkkay mel imagine loolu bu bu doon kenn newu fa montre dina valeur bi waaw te paa boobu doon loon sol ay ñoomin tëmbërër ki yooyu non du yooyu lay sol ay ñoom sebaa góobag moom du yooyu lay sol waaw moom solul yooyu mais pourtant daal lii daal xaw ma xaw ma daa cuiré xaw ma nu mu demee noonu genre xaw ma genre dal li ngaay yooyu lay niru mun a ko tungaañ yóbbu ko yow bu dee kooku bu ku ku fay kooku bu gisee montre yu valeur du ko jël moo tax gaa yi di tëj jàkka yi léegi nag loolu premier frein la ci wàllu doxal sunna boobu nga ñëw fekk jàkka yi tëj mais nag yow deel am yéene bi amal yéene ne man daal bu doon possible na mais mu ndëggu ci yow de yow bu dee ne loolu da nga koy wax nii rek mais bu jàkka yu bu doo fa dem parce que bëggoo ku la gis mooy loolu buur yàlla xam na ki dëggoo ki nga xam ne waxul lu ama waaw faut pas se leurrer mooy loolu benn affaire la mooy beneen bi mooy li ñu wax sànq gaa yu bari bëgguñ bu ñuy tukki bu ñuy ñibbi bëgguñ ku leen gis yow di nga gis ab ab étudiant wala Moodu Moodu yooyu bu ñibbi senegal mu jaar ca jàkka ja même bu fekkee sax àjjuma boo mayul du joo julli même bu wàccee àjjuma du ko julli ndax gaa yi eh, gaa yi loolu xam nga loolu problème la kooku moom yaakaar nga ne moos duggal ci jàkka ji jaaral ca jàkka ja julli ñaari ràkka <laughs> toog nit ñi ñëw di la nuyu <laughs> gaa yi du ko def mais nag loolooy sunna ah ahya allahu man ahya yal buur yàlla dundal képp ku ko dundal amin <laughs> ginnaaw gi mu door a ñibbi mu door a dem ah noonu da la yonent saa salaam doon def na xaw ma nag yii nag lan ngeen bëgg nag ñu wax leen kenn du leen wax leneen waaw summa yajlisu lil musallin alayhi nit ñëw di ko nuyu doone non non lii pour kilifa la quoi dañ naan la kan moo wax pour kilifa kese la hein def lii nga xam ne suñu boroom royloo ñu ko que pour lan pour ñu la pour pour nga cacher sa sa sa sa lan sa ñàkk pare ngir doxal sunna soosu parce que say intérêt personnel dafa rëy waaw eh, gars yi c'est waaye yow koo gis dalay day xaar ci yow alal quoi comme que yaa mu ngi lay eh, Europe nga jógee eh, kon nag waaye yow après loolu sa considération bopp léegi nga bëgg loolu tax yow fii mu nga fexe bañ wax la loo xamante ne nii du nag kenn du la ko fi wax te dara la dul ngir kilifa ngir ñëpp la waaw. ngir ñépp la nga naan ma lan yow kay boo manul neel manoo te defoo rek waaw di ñaan buur yàlla daal ah yàlla na ma génn ci sama ah considération yi tax manuma koo def <laughs> waaw waaw walla ah. léegi bi ñuy mujje mu ne wa minaha bokk na ci anna rasulallahi kene ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam kaana yaqbalu nekkoon na doon nangu alaaniyata man azhara al islaam min al munaafiqiin da doon nangu li gaa yi di feeñal ci biti hein di fu wane ne dañoo gëm yàlla ci naafiq yi lañ doon wane mais lool la leen doon jàppe ah da leen doon nangul lañuy ñuy jàppe bañ ñëwee ne dañoo ami ngànt lii wa te lépp di ngànti caaxaan dara du ci dëgg yonent mi alayhi salaam comme que loolu lañ wane loolu la leen d'accordal loolu la leen nangul wa yakilu sari sariratahu ila allah waaye nag ah, mooy sa sa sa moi sa fin fon mooy yow la nga gëm ak la lay dëgg ci yow loolu nag moom di di baatin bi mu bàyyi koog buur yàlla waaw loolu lépp mu bàyyi mooy yow daal boo ñëwee li ngay wax ak li ngay feeñal ak ay naan lii ak yoom loolu lay jàppee ah même bu dee ne moom ci boppam xam ne ne waxoo dëgg waaw moom doon loon àttee xam-xam bu mu xam ci gaa yi sinon kon ñu bari lay faat waaw mais li nga feeñal rek loolu lay àttee ci yow. wa yujri alayhi hukm az-zahir daal di dawal ci kooku attee yi feeñ waaw bi ma lam ya'lam min sirri wala yu'aqibuhu te du ko du ko mbugal bi maa ci li nga xam ne lam ya'lam min sirri xamu ko ci mbóotam mais dañ naan yonent ma lay sarsam ci boppam sax xamoon na ko waaw waaw buur yàllaa ne ko te dinañ la leen xamal wala ta'rifannahum danga leen a xam waaw bi siimaahum ci seen seen siiñ yi ah bi nga leen xam min laxnil xaw euh, ci ci ci seen ni ñuy waxe waaw mooy yoon da leen di xam yonent mi saa salaam xamal yonent suñu boroom xamal na mais malgré tout ça doonul leen woon àtte ci seen kaw li mu xam ci ñoom ak seen mbóot ak li ñu doon dëgg-dëgg waaye li ñu feeñal rek moom la doon dawal moom lañ doon wax ne ah ñun de dañuy fàtt àttewu li feeñ wallahu yatawalla sarair waaw buur yàlla na moom mooy méngoo te moom mooy res moom mooy toppatoo li nga xam ne mooy li nëbb ku ñëw daal wan ñu ne nii nga mel ñu jàpp ne noonu nga mel ba kere ñuy gis lu wuteeg loolu waaw waaw ci wàllu àtte noonu la de ci wàllu àtte noonu la voilà insha allahu taala kon tey dañuy yem ni ci jotaay bii di ñëw ñu àggale ba léegi ànd ak al imaam ibn